fa yaqulu alimaamu alxafidu alxujjatu alalam annawawiyu abu zakariya yaxya ibn sharaf addimashqiyu alshafiiyu rahimahu allahu taala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidi almursaliin ala nabiyyina alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabil haadi wal arba'iin. wa an abi Iisaa al-Mughiirati ibn Shu'bata radiyallahu anhu an an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna allaha taala harrama alaykum uquuqa al-ummahaat wa man'awahaat wa wa'da al-banaat wa kariha lakum qiila wa qaal wa kasrata as-su'aal wa idaa'ata al-maal muttafaqun alayhi qawluhu man'a maanaahu mancu maa wajaba alayhi wahaat talabu maa laysa lahu wa wa'dul banaat dafnuhunna fil hayaa wa qiila wa qaal maanaahu alhadiisu bikulli maa yasmacuhu fayaquul qiila kazaa wa qaala fulaanun kazaa mimmaa laa ya'lamu sihhatahu wala yadunnuha wa kafa bilmari kadiban an yuhaddisa bikulli ma sami'a wa idaa'atul maal tabdiiruhu wa sarfuhu fi xayril wujuuhil ma'zuuni fiihaa min maqaasidil aaxirati wa dunyaa wa tarku hifdihi ma'a imkaanil hifdi wa kasratus su'aal al ilhaahu fi ma la xaajata ilayhi kon al imaamul xaafidu annawawiyu rahimahu allahu taala muy indil xadis bi mujj ci buntu bi ñu nekk muy buntu bi xaraamal ak dogoo ak ñàkke ak ñaawe jëme ci say waajur ak dog mbokk ci suñu jotaay bii ñu génn nag walillahi alhamdu wal minna xadis bi ñu mujje woon a gis moo doon xadisu saydina Jubayr ibn Mut'im Abu Muhammad radiyallahu ta'ala anhu mi Jubayr ibn Mut'im ibn Adiy ibn Nawfal ibn Abd Manaf eh, radiyallahu anhu mu ne woon anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala la yadxulu al-jannata qaati' te ne du dugg àjjana dokkatu mbokk euh, comme ni nga xam ne noonu lañ ko giseen mais dog xaatin képp koo xam ne day dog waaw bi ci gën a garaaw nag mooy dog sa digganteeg sa boroom te dog euh, day dog sa digganteeg sa borom waaw waaye it ya sa borom jëloon ak yow alastu bi rabbikum qaalu bala pacte boobu bële nga dog ko boobu mooy bi gina a garaaw waaw waaw moom boo ko dogee moom fali siwaha adiya boo ko dogee ba pare doyadal ko lu gën a suufe moo yi ci suuf yépp ci ngay gën moom ngay gën a doyadal mais fii boroom xam-xam yi comme la imam Sufyan waxoon dane yaani qati'a rahim te wax nañ la hadith eh, yo koy dëgëral waaye it eh, mooy lu général la bépp façon loo xam ne kóllëre bu dox diggante ay nit wala diggante di gën a mag sa digganteeg sa boroom nga dog ko kooku moom du dugg àjjana waaw waliyasu billah ak niñ ci waxoon walillahi alhamdu wal minna léegi nag xadis bii ci mujj muy xadis trois cent quarante ñetti téeméer ak ñeen fukk mu ne wa an abi isa bi mu ngi koy jële ci bàyyi isa looloo doon dakkantalam nan la tuddoon mu ne al-Mughira ibn muy al-Mughira ibn Shu'ba ta al-Mughira di doomi Shu'ba gis nañ ko fii romb nañ ko walillahi alhamdu eh, eh, wal minna waaw al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu taalibe la woon ci yonente bi alayhi salaatu an nabi muy jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nee na inna allaha taala boroom bi nga xam ne moo kawite yéegul de xarama alaykum uquuqal ummahaat xarama xaraamal na aleykum ci seen kaw yéen way yàlla yi yéen jullit ñi uquuqal ummahaat ngeen di ñaawe di dog seen yaay di ñaawe di leen désobéir ba pare nekk ñoo xamante ne ay ay purux ngeen du ngeen gërëm ñami ay ingrat yu bon waaw a rek lañ nga gis ñu mel na ñoo xamante ne nii ñoo gën a yées ñëw leen ñu yées waaw <laughs> lépp lañ leen doon defal ñu màgg ka leen ko doon defal mais mel ni ab ab këyitu risla buy naaw ci ngelaw li sax leen ko taneel wal iyaazu billaah loolu mooy uquuqal ummahaat ngeen di dog seen nday yi daa tudd nday yi nag ndax seen bosa gën a feddale ko waaw loolu dinañ ci ñëw insha allah bàyyi ci lañu de wa manan wahaat waaye tere na leen manan wahaat waa luy loolu imaamu Nawawi ca mu ne qawluhu manan wahaat mu ne man ma qawluhu man an maanaahu mu ne li hadis bi wax noonu yeneen saa salaam ne tere na leen bokk na li leen xaraamal man an mu ne maanaahu maanaahu manu maa wajaba alayhi mooy di xañ nit ñi di tere nit ñi wala di tere nit ki loo xamante ne yow da nga ko ko waroon a defal farata la nga defal ko nga koy xañ loolu yeneen tubaab yi saa salaam ne borom bi xaraamal na leen ci loolu ndax xaqam ngay fay ngay fel la waaw kon man ana ngoo mu ne wahat imaamu Nawawi mu ne wahat talabu rahimahullah ma laysa la mooy di sàkk loo xamante ni nii yow ka koy laaj amu ko waaw waaw nan ngay laaje talabu ma laysa lahu moo noonu loo xamante ne ñeelu ko walla ñeelu ko waaw <laughs> loo xam ne loolu la ñeelu ko yow ñeelu la nan laa ñëwee ñu ne fii ngir ñëw ngir nga man fee liggéey à Sonatel wala yooyu foog nga am diplôme tel xaw ma lu ñuy laaj mais ñu ne fii nii comme euh, nga am diplôme master niveau master dans les yow nga ñëw sawaay yow ba nga defee ba cartouche nga bàyyi mais comme que am nga koo fi xam nga ñëw di demander salaire ngir yow ñu ñu ñu postuler la foofu parce que xam nga politicien bi wala député bi bi nekk secteur bi wala ministre bi nga xam ne mooy ministre de la communication wala ñu mel noonu loolu la loolu mu ne loolu talabu di sàkkuma laysa lahu loo xam ne ñeenu la yow du sa amoo ci amoo ci amoo ci amoo ci xaq di ko laaj déedéet waaw te nag t'es pas habilité mu ne kon boobu it dañ koo xaraamal parce que bu ñu la ko joxee am na ñeneen ñu ñu ko xañ ñoo xam ne ñoom ñoo ko waroon a am te lañu la jox du dagan mukk ndax ba nga ko yoree de toute façon c'est pas compétent ay tojaange kese nga fay def après bu ko defee nag mu sooxe fépp imaginer bu nit non kooku kooku c'est grave waaw ah ay notre administration la ilah mu ne wa wa dal bokk na lim xaramal wa wa'dal banaat imaamu yi ci suuf rahimahullah mu ne wa wa'dul banaat dafnuhunna fil hayaa mooy suul yi nga xam ne ñooy gone yu jigéen yi fekk ñu ngi dund waaw yi arab yi doon def mu ne wa kariha lakum kon wax na ñett yim xaraamal ne wa kariha lakum mu mu nekk loo xam ne nag dalee na prohibé hein nekk loo xamante ne nii réprouvé na ko waaye nekk na tamit loo xam ne sit na ko ci yéen mooy ñett yi qiila wa qaal waaw waa luy qiila wa qaal <laughs> al imaamu Nawawi rahimahullah ca suuf mu ne wa qiila wa qaal maana maanaahu alxadiisu bi kulli maa yasma'u mooy nit ki di nettali ci lépp lu mu dégg moom daal lépp lu toq ci noppam bi mu centré ko làmmiñam bi mooy nettali ko waat moom mooy koo xam ne lu dégg nettali waaw fa yaqulu léegi nag nan lay def muy wax naan qiila kadaa ah ay waxam bi ci comme li muy dégg daa bari da lu dégg dina ko nettali <laughs> te du wóor moo tax naan qiila source yo du dëgër dara du dëgër qiila kadaa ah nga nee lii de waaw wa qaala kadaa diw de naa diw nee na lii de diw nee lii de mimma la ya'lamu sihhata loo xam ne moom mi koy nettali di ko di ko di ko di ko di ko àgg nit ñi ndax da koo dégg moom leeru ko tax xamul ak wéru wax ji nii nettali di ko di ko rapporter est deme na noonu te mu dégg ko loolu wér na wala wérul non mu ne wala yazunnuha mais njortul ne sax dëgër na ak wér na kene wax ji wér na kene la c'est la vérité non non non moom na na na gaaw nettali <laughs> yaa journaliste <laughs> mais on est tous des journalistes <laughs> parce qu'avec notre smartphone on devient tous des journalistes waaw no WhatsApp no Snap waaw yooyu yëpp ñoom Facebook yi yi ñu yor ñëpp ku ci nekk yaa ngi jéem a informer ce public waaye est la ngay informer dëgg la ak la nga xam ne moom ngay publier ak di ko partager loolu lépp ci nga waaw yaakaaru ko sax waaw wala yazunnuha yaakaarul sax wérug la nga xam ne moom lay nettali waaye na nettali rek parce que loolu moo fi dum siiw te moo koy may ay like ak ay vue wal waaye bu dee journaliste bi nga xam nee na professionnel la mooy tax mu mën a vendre du papier mën a jaar li nga xam ne mooy journalam bi ndox moo xam ne journal numérique la wala bi nga xam ne papier la voilà bi nga xam ne ci ordinateur ngay abonné mu bari ay abonné lool parce que wu foofu moom saa yi moom moom il sort mais mais mais information yu graw la indi di abonné rek fay waaw aux abonnés on va vous faire bu ngeen kiiwee mois bu nekk sax dinañ leen ko wàññil dix mille la voilà boo abonné année bi année bi yëpp nag ñu wàññil la au ngay fay dix mille tous les mois ñu defal la ko huit mille ainsi de suite <laughs> di nettal yoo xam ne nag amul dara du ko leer du def investigation ba war allahu akbar qiila wa qaala léegi yonent bay saa saam ne kon wa kariha lakum qiila wa qaal wa kasratu su'aal bareeguma qiila wa qaal nawawi rahimahullah mu ne te yonent bay saa saam waxul nag daa ñëw rek wax ko noonu loolu lañ naan iqtibaas mooy ngay wax benn mbir jël dara ci alquran dugal ko ci say wax <laughs> wala waxu yonent bay saa saam ta doo wax nit ñi ne lii waxam la ñi ko xam dinañ ko xam waaye ñi ko xamul dañuy jàpp ne sa wax la alors que du waxam mu ne wakka bi mu ne waa ji danaan wa qaala fulaanun kaza mimma la ya'lamu sihhatahu wa la yadhunnuha wa kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a lool hadis la bu nekk sax imaam muslim <laughs> ci muqaddima bi ba muy wax ci wàllu nan lañuy euh, soroowe hadis nan lañuy recueillir nangoo wax ak yooyu foofu la ko indi hadis bi yonent bi alayhi salaam nekk kafa bil mar'i doy na ci tamsi ci nit ki kadiban nar an yuhaddisa muy nettali bi kulli ma sami'a lépp lu mu dégg rek waaw lu mu dégg rek nettali kooku moom doy na expliquer kat waaw <laughs> doy na ci narkat booy seetum narkat seetal ka nga xam ne lu toq ci noppam mu nettali ko kooku moom doy na sëkk téer <laughs> léegi yonent waaye saa saam kon nee na boobu dañ leen borom bi sibal na leen loolu wa kariha lakum qiila wa qaal wa kasratu su'al ñett ñaareel mooy bari ay laaj waaw bari ay laaj yoo xam ne amalu la njariñ waaw a nañ ci ñëw wa idaa'at al ñetteel bi yàq alal waaw jàpp alal di ko di ko yàq di ko dilapider rek waaw alal ji leen yàlla jox ngeen war ci muy taxawal seenu dund ngeen jël ko di ko yàq moo na imaamu Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne wa idaa'atu al-maal tabziiruhu wa sarfuhu fi ghayri al-wujuuhi al-ma'zuuni fiihaa min maqaasidi al-aaxirati wad-dunyaa banim jeexa mu ne mooy idaa'atu al-maal mooy tabziiruhu ak yàqam ko yàq la wa sarfuhu ak di ko jëmale di ko dugal fii ghayri al-wujuuhi al-ma'zuuni fiihaa di ko dugal ci wàll yi nga xam ne kenn joxulu ci ndigal min maqaasidi al-aaxirati yoo xam ne ci jubluwaay objectif yoo xam ne allaaxira la la la war a jëme la la war a jariñ wat duniyaa ak yoo xam ne dalaa war a jariñ àddina fii te sharia nangu ko waaw mooy di jël sa alal di ko dugal foo xam ne amuloo la njariñu àddina bu sharia nangu wala loo xam ne dina la amal njariñ allaaxira wala ñoom ñaar ñëpp waaw mu ne wa tarku ta bàyyi ba léegi lii ci daatul mal la wa tarku hifzihi ma imkaanil hifzi waaye it bàyyi koo wattu alal ji te man koo wattu ndax bu dee yow nag li nga war a wattu alal bi nga war a wattu wattu ko ay nit jóge lee di ko jël di ko saax saaxee di ko pasar pasaree mais yow yow yaay cause bi parce que il suffisait nga wattu ko ñoom duñ ci man a accéder waaw mënuñ laa jox budget réew mi nga bàyyi yow lañu surveiller woo wax la saytul ñu bit budget réew mi gafakaak réew nga bàyyi ministère bu jógee nee rek wax ay caaxaanam yow daal doo def benn opposition wala est-ce lii yenu na maanaa nga bàyyi leen ko noonu ñuy jël rek ñu dem di yàq nga def wa tarku hifz waaye bokk na ci idaatul maay bàyyi koo wattu min ma imkaani al hifz alors que nga koo wattu garder ko waaw waaw xanaa li ngay wolof yi di wax rek ah sam xarum tabaski moom képp ku ko takk nag wax dëgg yàlla ci biti bi buntu Dakaaru gee biir Pikine ba géeje waaye wala alma nii wala fi nga xamante ne nii mooy Médina wala Fass Delorme <laughs> nga jël sa kuyum tabaski saay amoo fenn foo koy takk lu dul sa buntu kër dugg ci biir di fees <laughs> la ilaha illallah yaa ko saraxela la gaa yi wax <laughs> ndax bu waxaa tar ko xisbi da ko bañ a yow yaa ko bañ a xisb ah di ko wattu ma imkaanil xisbi dama la ko dugal sa biir kii bi ah? sa biir euh, nu mu sa kër boo ko fa dugaloon gaa yi duñ ko jële noonu du yombe noonu waaye <laughs> wax ji wax ji mooy mooy mooy dëkk bu mooy mooy loolu day wane ne situation catastrophique léegi les projecteurs ne sont plus braqués vers le voleur mais voient la personne volée <laughs> kenn dootul xoolati waa ji sàcc moom est waroon na koo def mais yow mi nga xamante nii yow lañ sàcc sa alal yow lañ naan sawaay nag yaa ko def ah <laughs> waaw parce que moom tey gox yi te loolu xew ndakaaru nag ak yooyu daa commencé xew àll ba de te amoon na àll côté yu amoon mais foofu bu ëppoon sécurité côté boobu mais léegi càcc gi moom daanaka dafa law waaw village ya nga xam ne doonoo ko fa woon dégg sax léegi da koy dégg boo fi jëlee saw fas wala saw wajan ni ngeen ni ñun ñii bañ doon dem Bawol fekk ko fa ñuy bàyyi fas yi ñuy wër bi taxawaa ci ci ci ci noor bi hein dem di fortaatu ci àll bi koo ko defati léegi boo moywul yow da koy def sa wajan du ñu bis sa fasu jigéen du ñu bis gaa yi koy kii yorteenu seen fourgonnette wala yooyu yëpp ko ci biir dem seen yoon wala iyaazu billah <laughs> moo tax léegi ah, ma sha allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar walillahi alhamd kon mu ne kon bokk na ci mooy bàyyi wa tarku hifdihi bàyyi di wattu alal jamaa imkaani al hifd taman nga koo wattu léegi nag yonent bi alei saatu salaam bi mu ci ne nag wa kasratu su'aali boobee mu ne al fi ma la xaajata ilay mooy di insister di laaj di ci loo xamante ne nii yow amoo ci benn aajo waaw léegi imaamu an wii nag bi mu indee xadiis bi comme que lii mooy dernier xadiis am na luñ jàngul dañ noonu xam naa buñ paree lii wax ko waaw nañ wax lii ba pare après ñu daal di ciy ñëw kon xadiis baa ngi nii mu ne kon muttafaqun alayhi al imaam bala ñu jàll xadiis bi insha allah war nañu war ci téere bi ñaari yoon xadiis mille quatre ak mille sept cent quatre-vingt-deux insha allahu taala dina ñëw dina xadiis bi dina fa ñëwaat léegi nag al imaam al Buxaari rahimahullah la wax ak Muslim ñoo ko solo waaye na ko noonu seen sëriñ di al imaamu Ahmadu rahimahullahu taala daal dina koy solo moom solo na ko walillahi alhamdu wal minna al imaamu al Buxaari rahimahullahu taala indi na ko moom ci bërëb yu bari Eh, mu ne ci boo demee ci kitaabul adab par exemple baabu huquuqil waalidayni min al-kabaa'ir mu ne haddathanaa Sa'd ibn Hafs eh, waaye dama xamul ndax dañoo war a jël bi walla beneen bi parce que eh, am na fu mu ko indee fu gën a gudd fii waaw fu gën a gudd fii te foofu fa la ñuy gën a jàngee affaire Euh, wat xoola nañ jël boobu nga xool même bu dee ne bii ñu doon wax nii ci kitaabul adab moo gën a jege baat yi mu indi fii waaye xoolal xoolal après amaana ñu fiwaat boobu mu ne kon wala wala ni ñuy def nañ jël ci kitaabul adab ba pare après dooru ñëw bi ma lay wax nii insha allahu taala mu ne haddathana kon ñu kitaabul adab baabu uququl walidayni wa min al kaba'ir mu ne haddathana Sa'd ibn Hafs muy Sa'd ibn Hafs at-Talhi abu muhammad al-kufi rahmatullahi alayhi hmm? mu ne sëriñam boobu moom moo ko nettali muy sa'd ibn hafs mu ne haddathana shayban di shayban ibn abdurrahman at-tamimi mawlahum an-nahawi abu muawiya al-mu'addibu am ñu ne basra la dëkk ñen ñu ne kufa la newoon al-mu'addibu rahimahullahu ta'ala an mansur moo ko jële ci mansur ibn al-mu'tamir ibn abdillah ibn rabi'a Ah, al-Kufi rahimahullahu ta'ala an al-Musayyib moo ko jëlee ci al-Musayyib ibn Rafi' al-Asadi al-Kahili Abu Ala Abu al-Ala al-Kufi rahimatullahi alayhi al-A'ma an Warrad moo ko jëlee ci Warrad ath-Thaqafi di Abu Sa'id am ñu ne abulu abulu ah, kii la kii mawla al-Mughira ibn Shu'ba te moo doon kii Warrad mi moo doon ah, script moo doon bindal secrétaire al-imam Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu an al-Mughira moo ko jëlee al-Mughira ibn Shu'ba ibn Abi Amir ibn Mas'ud ibn Mu'attib ibn Malik ath-Thaqafi rahimahullahu ta'ala Abu Abdillah ginnaaw gal Kufi rahimahu radiyallahu ta'ala anhu newoon na Basra mu jóge Kufa la newoon radiyallahu anhu sahaaba Yonent bi alayhi salaatu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna Allaha harrama alaykum uquuqa al-ummahaat wa man awahat wa waadal banaat wa kariha lakum qiila wa qaal wa kasrata su'aal wa idaatal maal xam nga lii mooy texte même li imaamu Nawawi indi léegi kaay ma wax la nag beneen xadiis bi nga xam ne boobu nag ci kitaabu riqaaq la ko indi baabu maa yukrahu min qiila wa qaal foofee nii la ko waxe mu ne haddasanaa Ali ibn Muslim al imaamul Buxaari mu nekk ñu nettali mooy. Ali ibn Muslim rahmatullahi ala al-imam al-Bukhari wa an shaykhihi Ali ibn Muslim muy Muslim Ali ibn Muslim ibn Sa'id Abul Hasan al-Tusi al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala qala mun haddathana Hushaym mu nekk ñu nettal mooy Hushaym ibn Bashir ibn al-Qasim ibn Dinar Abu Muawiya al-Muallim al-Bukhari al-asl moom mi moom imam al-Bukhari ñoo bokkoon cosaan as-Sulamiyu al-Wasitiyu al-Muallimu rahimahullahu ta'ala qala akhbarana ghayru wahidin minhum mu ne nettali xabaara na ma kudut kenn ci ñoom bokk na ñooñee ñu bari ñi ma nettali sama sëriñ Mughiratu wa fulaanun wa rajul mu ne ki ma nettali bokk na ci ah, Mughiratun mooy al-Mughira ibn Miqsam ad-Dabbiyu mawlaahum al-Kufiyu al-A'ma rahimahullahu ta'ala wa fulaan ko xamuñ kan la mais grawul parce que tudd na ci sëriñam yu bari yooyu tudd na ci al-Mughira bi ta xam nañ ko Mughiratun muy al-Mughira ibn Mitsam ad-Dabbi al-Kufi al-A'ma wo fulaanun wa rajul ak benn waay kooku mubham la mooy xamuñu kan la mais garaawul parce que tudd na koo xam ne wóor na doy na aywa mu ne saalisun waaw aydan ak keneen muy wa rajulun saalis ak beneen buur boo xam ne ñetteel la aydan ba léegi moom it man Hushaym mu jëlee naa ko ci ñu bari kon don Mughira ak diw ak benn buur boo xam ne bu ñetteel tamit an Sha'bi mu jël ci Sha'bi di Amir ibn Sharahil ibn Abd Abu Amr Sha'bi al-Hamadani al-Kufi càll la waa Kufa la de façon rahimahullah an Warrad moo ko jël ci Warrad min la waxoon as-Saqafi Abu Sa'id nekkoon eh, script nekkoon kii bindal eh, kaatib moo tax mu ne wan Warradin kaatib al-Mughira ibn Shu'ba nekkoon eh, secrétaire doon bindal al-Mughira ibn Shu'ba ndax gouverneur la woon moo jiite woon foofu la ci Seydina Muawiya moo ko fa tegoon bi ne gouverneur mu ne anna Muawiya kataba ila al-Mughira voilà waraat mu ne Seydina Muawiya fekk mu ne woon xalifa ibn Abi Sufyan ibn Harb ibn Sakhr ibn Harb ibn Umayya radiyallahu ta'ala anhum an an Muawiya wa an Abi Sufyan radiyallahu anhuma dafa kataba ila al-Mughira dafa yónnee bind ab ab bataaxal gouverneur am bi ko toogal Kuufa googale di al-Mughira ibn Shu'ba aniktub ilayya bi hadithin sami'tahu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nag man moo doon xalifa julli ñi Seydina Muawiya damaa bëgg nga bindal ma hadis boo xam ne yaa ko dégg yow ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa mu ngi nii raison hadis bi daa am lu ko waral laaj la te ki laaj mooy xalifa des des musulmans <laughs> waaw neewul man maay xalifa maa fi gën a xam waaw attention du ma laaj kenn mbiru yonent bi alayhi salaam man mii saxaaba la yonent bi alayhi salaam te al mu attention Seydina Muawiya ci boppam daa bokk ñu doon bindal yonent bi alayhi salaam wax yi alquran bu wàccoon ñi ko doon bindal yonent bi alayhi salaam mu toog ñuy bind moom mii ci la woon Seydina Muawiya mu nekk xalifa neewul ne man de toute façon saxaaba la jege woon naa yonent bi alayhi ndax ku duy bindal yonent bi alayhi salaam wax yi mooy jege waaw <laughs> jege naa ko waaw. bu doon suñu classe yi nga dañoo réer te sànku te di di di di di sukkandikoo ci askan ak la nga doonoon kese en plus yonent bi alayhi man gorom laa waaw parce que sama sœur moom mooy soxnaam ah fay <laughs> sœur Seydina Muawiya <laughs> bu nekk soxna yonent bi alayhi xamoo ko waaw ah, xamoo woon ko léegi yow walla garaawul pour gagner du temps mais léegi ñaata ci ci ci kiiwu yonent saa salaam nga xam ay soxna hein non garaawul Ramla bint Abi Sufyan Ramla Ramla Ramla la tuddoon Ramla tu di doomi Abu Sufyan waaw sœuru Seydina Muawiya la ibn Abi Sufyan soxna la woon ci Yonent sallallahu alayhi wasallam Ummu Habiba lañ ko Abi Sufyan sœuru Seydina Muawiya la neewul way premièrement man dama doon bindal Yonent bi alayhi salaam wax yu sama sœur ci boppam soxna la te man xam ma kanam nekk naa Yonent bi alayhi salaam muy muy muy wax wax yi bi ma ko koy bindal dina dina naa ko bindal leneen tamit lu wax yu kon nag man xoolal du kenn ku may jàngal quoi waaw waaw ñooñu ñooñu xamul dara waaw xalifa nekk xalifa jullit ñun nag waxuma suñu façon xalifa yi ngay dégg fii ah, ah non non non non non du xalifa benn tarixa wala benn kii de xalifa tous les waaw te ñaata saxaaba ñoo fa newoon ah. bi ñuy ñaata saxaaba ñaata ay saxaaba yu mag ñoom Seydina Mughira yi Seydina Ibn Umar ñoom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas façon yooyu yëpp ñu ngi fi waaye yow loo yaakaar <laughs> ñoom Sayyidatu Aisha ñoom ñëpp ñeneen ak ñeneen ak ñeneen teewul neewul man saay kenn duma mooy kon nga xam ne xalifa julli mais. neewul man euh, jombalewul boppam bind quand même son gouverneur nga xam ci tamit mooy yow ñi ngay fal dañoo war a nekk ñoo xam ne xam-xam dalee na mooy mooy dañoo dañoo kale quoi ci seen domaine ak seen diine da leen a war a ñor ba wati na bu dee réewum jullit la